وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية al-aayata allatii fil baqara wa fil aaxirati minhumaa aamannaa billaahi wa shahid bi annaa muslimuun wa fii riwaaya wa fil aaxirati allatii fii aali imraan ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa in baynana wa baynakum rawaahu muslim rahimahullah wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qara'a fi rak'atayil fajr qul yaa ayyuhal kaafiruun wa qul huwa allahu ahad rawahu muslimun rahimahullah wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala ramaqtu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam shahran yaqra'u fi rak'atayni qabla al-fajr qul yaa ayyuhal kaafiruun wa qul huwa allahu ahad rawahu tirmidiyu rahimahu allahu wa qaala xaditun xasan kon ñetti xadis alhamdu wal minna boo gisee dañ boole parce que ñoo bokk lu ñuy wax te mooy masala mi desoon te sax am na luñ ci borosi ci jotaay bii ñu génn euh, euh, muy wax ci suñu chapitre bii ñu nekk ci cent quatre-vingt-dix-sept di wax baabu taxfiif rakatay fajri wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa côté boobu lañ nekk nii nag mooy tay wa bayaani waqtihaa waqtihimaa loolu waqtihimaa ak woyofal bi loolu leeraloon na ko seen waxtu ak woyofal bi léegi nag mu des côté njàng mi am na yuñ ci gisoon ci hadis yi mais fii la gën a wax nag euh, euh, luy wane ne euh, lan la doon jàng voilà. léegi kon ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon a gis moo doon xadis mille cent six mu ne woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kaana an-nabiyyu alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli masna masna wa yutiru bi rak'a min aaxiri al-layl bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna xadis boo waxoon nañ la dinañu am mille cent soixante-neuf te bu boobaa inshallah dinañ taxaw ci côté salaatul layli masna masna Euh, bu fekkee ñu gis ko ci yeneen xadis yi ko jiitu tamit dinañ ko souligner euh, wax ci dara insha allahu tabaraka wa taala foofii li ñu ci aar ginoon a yitteel mooy wa yusalli qabla salati al-ghadaa wa al-adhaana bi udhunayhi léegi kon xadis ñetti xadis mu njëkke ci xadis mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne waan ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas ji radiyallahu taala anhuma muy abdallah anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu kaana nekkoon na yaqra'u doon jàng fii rak'atayil fajri ci ñaari rakkaay fajar yi fil uula mooy rakkaay sunna yi nga xam ne moom lañ nekk ci bunt bi boobu ba léegi di ko lijjanti ak woyofal geek eh, lañ ciy jàng ak waxtoom mu ne ci rakka bu njëkk bi minhuma ci ñoom ñaar lan doon jàng qulu amanna billah wa ma unzila ilayna aaya boobu muy laaya bi nga xam ne allati fi albaqara moo nekk ci suratu albaqara di aaya cent trente six suñu boroom di wax ne naqulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma ilaa Ibraahiim wa maa unzila ilaa Ibraahiima wa Ismaa'iila wa Ishaaqa wa Yaquuba wal asbaati wa maa uutiya Muusaa wal asbaati wa maa uutiya Muusaa wa Iisaa wa maa uutiya nabiyyuuna min rabbihim laa nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuun. aaya bi la yeneen faasam doon jàng ci la uh, rakk bu njëkk bi waaw mooy. baaxoon na di ko def ndax dinañ gis yeneen eh, eh, xadiis yi ñëw ko ne jàngu na leneen aaya boobu di wax ne quulu suñu boroom di wax ca suuratul baqara ne wax leen yéen seen profession de foi yéen julli ñi hmm? bu leen wax ak ñu nekkoon ñi mu lim ci kaw ci kàccooru yahuud yi ñooñee ak nasaraan yi doon wax naan kuunu huudan aw nasaara tahtadu <laughs> waaw ñoom dañu doon wax naan kuunu wa kuunu huudan aw nasaara ay waay waay tahtadu ay waay jële tahtadu ñoom <laughs> ñoom daal ñu tënk ak njub ak gindeeku ci ñoom caaxaan yi ne ba tax ñu naan jullit ñi ak nit ñi kuunu huuda nekk leen ay huud yahuud yi wax lool aw nasaara mooy bu dee nasaara ni ñoom ñu ne nekk leen ay chrétien bu ngeen ko defee rek tahtadu di ngeen gindeeku suñu borom ne mukk xul yeneen saa salaam tontul ma yooyu wax leen ne ñu ngi ci njuum dëggu rëy te ñoo ko tey xul <laughs> wax leen ne millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikiin li am ba des fi njub gi nekk mooy tërëlin yoonu seen seydina ibrahim waaw bi nga xam ne dafa alayhi salaatu wasalaam dafa jéng lépp wëlli lépp jublu ci boromam waaw te wamaa kaana minal mushrikiin te bokkul woon ci bokkaalekat yi comme ñoom yahuud yi ak ñoom nasaraan yi wa qaalatil yahuudu Uzayr ibnullah ñoom ñu ngi yàlla euh, yoon woowu wal iyaadu nan lañ mën a waxee ne nekk leen li ñu doon bu ko defee ngeen jindeeku suñu boroom ne mukk waaw millata Ibrahima rek mu yàlla xanafiya bi li nga xam ne moom la wax yeneen saa salaam ne ko oh, <laughs> voilà bii la lii mooy yoon bi wax leen ne mukk bal millata ibra bal millata li am ba li ñuy topp ngir mën a gindeeku mooy yoonu Seydina Ibrahim al te loolu mooy l'islam waaw l'islam bokk na ci turam yi mooy al-Hanafiya bokk na ci turam mooy millata Ibrahim waaw mooy haadihil milla al ibrahimiya al ahmadiya al muhammadiya mooy l'islam <laughs> alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw wa maa kaana min al mushrikiin Seydina Ibrahima mi ngi wax boo jiitu woon seen ñi ngeen di wax yéen te moom masula bokk ci bokkaale kon yéen a fi sos bokkaale ci ñi nga xam ne ay doomam lañ di ñëw ñii Seydina Muusa ñii Seydina Isa ngeen créé ay mbir seen gannaaw waaw léegi nag yeneen saa suñu boroom ne xuulu yéen wax leen lii mooy seen profession de foi waaw yéen jullit ñi lii la jullit di gëm wax leen borom bee ñu ko sax amanna billah ñun de gëm nañu yàlla waaw loolu mooy mooy mooy fondement wu yàgg nañ cee taxaw wa ma unzila ilayna gëm nañ tamit li nga xam ne moom lañ wàcc ci muy gëm nañ alquran al imaanu billah wa kutubi ah mu ngi noonu wa maa unzila ilaa Ibrahim wa rusulihi mbokk gëm nañ li ñu wàcce woon ci Seydina Ibrahim wa Ismaa'il ak doom ju mag di Seydina Ismaa'il wa Ishaq ak doom ja ca tegu muy Seydina Ishaq wa Yaqub ak sëtu Seydina Ibrahim bi nga xam ne Ishaq mi mujjee tudd moo ko jur muy Yaqub ka ñëw ca gannaaw daal di eh, eh, taataan leer yépp waaw di ko doxal wal asbaab ak sëtam yi muy doomu Seydina Yaqub yi waaw bon wamaa utiya Muusa waaye gëm nañ la ñu jox ka nga xam ne mooy Seydina Muusa alayhi salatu wassalam wa Isa gëm nañ tamit li nga xam ne moom lañ joxoon Seydina Isa Allah wamaa utiya nabiyuna min rabbihim mu nekk loo xam ne dañoo tudd ah ah ah xaas ba pare daal di tudd alaam ci ginnaaw ginnaaw bi mu tuddee yonent yi mu ne sax wamaa utiya gëm nañ lépp loo xam ne moom lañ joxoon annabiyuna min rabbihim képp ku yonent yépp yu fi mas a jaar te tukkee ci seen borom gëm nañ lépp ñun la nufarriqu bayna ahadin minhum nekkuñ fi di def benn distinction entre yonent yi waaw kee moom petit yonent la kii mooy grand yonent kee du non ñun newuñ ci yooyu wala diw moom moom ak yonentam dañ koy seet dese naa nekk yonent alors que diw moom vrai yonent loolu lépp ñun jullit du waxe noonu jullit du waxe loolu non ñun ñépp yàllaa leen yónni wax ngëneelu kenn nag ci ñoom tekkiwul na da ngay suul ñeneen ñi comme si existé wuñ déedéet boo ko defee jàpp nga ne yaa ngi tagg Seydina xam sallallahu alayhi wasallam mais kontaanul ci yow de xam nga ne waaw moo taxoon mu ne laa tufaddiluni ala Yunus ibn Matta bu leen ma gënal a mukk ci Yunus ibn Matta alayhima afdalu salatu wassalam kon nag loolu mooy profession de foi ala nu farriqu loolu aman amana rasul bi ma unzila ci saar bi ba muy jeex waaw loolu mooy mooy mooy jullit loolu lay fas dunde ko fës yi ñaan yàlla génn ci àddina bu koy dekk mu dekkil ko ci loolu kooku moo taxe kooku moo gindeeku may paali yahudu kaccoor yi ak ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi nga xam ne xamuñu dara même bu dee bëgg nañu njub ah, ndax amuñu xam-xam ah, nekke du loolu laa nu farriqu waaw bayna ahadin minhum waaw nahnu awla bi Muusa minhum nahnu awla bi Isa minhum jullit nekkul ne day dégg day gis yahuud yi gisub yahuud alhamdulillah mu am complexe comme si moom Seydina Muusa sax wax Seydina Isa balam cee wax demandé wa ah, euh, je parle sous surtout yooyu moom yi fi caaxaan la <laughs> waaw damay wax sous la kii de du rabbin diw wax ci Seydina Muusa yow yaa yow yaa yiis yow yaa xamul dara rabin diw woo ngay wax suuraa xaw ma lan de rabin diw way parce que yaa ngi wax ci Seydina Isa Musa waaye bu dee euh, ab ab chrétien nga am c'est par suuraa xaw ma lan de mu di prêtre bu se kii voilà comme le disait euh, le prophète euh, ou bien Jésus ou Isa kooku du wax sa Isa Jésus lay wax bu boobaa ndax neexal gaa yi ah kooku boo yées nahnu awla bi Musa minhum kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen gën a yey Musa waaw ba ngay gisee ñuy woor ñu ne lu tax ngeen di woor tamxarit ñu naan parce que la boo xam ne ci la borom bi daal di woon u muccal Seydina Muusaa ci Firawna waaw <laughs> yeneen bi alay saa salam alay saa salam yeneen awlaa bi Muusaa minkum ñépp ñoo gën a yeey ci Seydina Muusaa ki yéen voilà julli loolu la amul benn prophète ci yooyu rayi Muusaa sa mooy tudd lu dul ne yow ah eh, ngay nekk xam ne kii mooy sa prophète la yow yow sax yaa ji ci moom ndax moom la mu ne woon nga ne alors que kii xoolal léegi ñoom ci lan lañ ne ak la seen yonent yooyu nekkoon est ce que benn la amul du lépp lañ soppi waaw kon nag la nufarriqu bayna ahadin minhum du ñu def tàqante tàqalant waaw di def ab distinction yoo xamante ne nii ci bu affaire par parloo déedéet waaw même bu dee xam nañ ne ana wala ana sayyidu waladi aadama wala faxr yonent bay saa saam xamal nañu ko aadamu wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama waaw ah, yonent bay saa saam xamal nañu fee ne man moom rasulullah saa salaam mooy sangu doomi aadama yi doo aadama ci biir alayhi salaatu wasalaam wala faxr waxu ko ngir puukarewu waaye da koo wax ngir jariñu waaw ah, waaw ne aadamu sayyidina aadam alayhi salaatu wasalaam abul bashar alayhi salaatu wasalaam wa man duunahu ak yonent yi ñëw ci gannaawam yépp taxta liwaa yi sama suufu drapeau la ñuy nekk waaw allahu akbar yawmal qiyaama bisub taxawaay ba allah waaye nag loolu bu ñu xamee loolu du tax nag ñuy eh, ñàkke teggin kenn ci yonent yi alayhi salaam wala di wax wax joo xam ne bu approprié wul la comme ni nga koy déggee ci ñoo xamante ne dañ ne ay sëriñ lañ waaye duñu sëriñu dara ñu seen maama doon sëriñ képp la loolu nag moo leen may ak fuuyal leen ñu am ñoo xamante ne mooy ñu leen di topp te du ñu xalaat ñooñu loolu mooy digg du ñu xalaat parce que buñ doon xalaat xamoon dara ci biir ñenn ñi xam nañ de mais dañoo toog ci li ñu xam bu dee waa ji mooy wax parce que nee nañ mooy seen sëriñ di wax ay tojaange yoo xam ne bu newoon réew moo xam ne sharia la ñuy doxal dagg nañ baatam bu yàgg dagg nañ baatam bu yàgg bokk nañ ci ñu ngi njëkk rey moom moom moom moom ñu ne mooy sëriñ bi jaasi l'islam rey na ko bu yàgg moom bu doon réewum l'islam dootul nooyeeti waaw léegi nag ñu ne kooku moo fi toogal diine ji ci ñoom ci seen waxi caaxaan yooyu waaw di ñàkki teggin ay yonent alayhimu salaam ay nit ñëw di wax loolu nga gis ñenn ñu ñu osé naan dañ koy défendre ba pare di menacer ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo wax ñoo ñoo ko dal te ñooñu ñoo nekk ci dëgg waaw wal iyaazu billah waaye ñun moom sawaay <laughs> chez nous chacun fait ce que ku ne daal day def li ko neex waaw waaw l'islam daal moo amul ko ko jooyal ku nekk am nga ku la jooyal ba mu des l'islam ñi koy jooyal bu ñu naree jooy sax ñu ñu ñu ñu ñu ñu dóor leen kurpeñ ci bët tëb lu tax ngeen di jooyal lu tax ngeen di jooy fomp leen gaaw leen maa ñu bantal leen wal iyaadu billah takat ña koy def mooy ñi nga xam ne nee nañu yoneen saa salaam ñoom ñoo gën a jege yoneen saa salaam ñoo ko gën a xam ñoo gën a am ak wilaaya ñoo nangam kullu hada qawlu kadib loolu lépp ay waxu nar la waaw bu dee seen maam ngeen di mbubboo sa maam sori na la waaw sa maama la sori ak moo la jéppi billahi alladhi la ilaha illa huwa waaw <laughs> wal iyaadu billah waaye nag ku ñëw rek amu kuréel parce que euh, famille tàngam la bokk gaa yi topp ko mu am ay taalibe yoo xamante ne nii seen xel yi lañ tayle waaw seen xel yi lañ tayle li leen torche yi leen li li yàlla jox ñu fay ko toog ci waaw di dégg diw parce que diw moo wax même bu waxee ñu xam ne ñoom ñëpp ñooy xam ne kii ay tojaange la wax li mu wax amul gaa yi dinañ ko applaudir quand même waaw yemuñu ci loolu képp ku taxaw ne waa ji li mu wax du noonu ñu commencé la euh, euh, menacer. ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu waroon a ci réew mu jaar yoon waxuma la yem ci menacé mais punition yi daloon na ci seen ndodd yu bu yàgg bu doon réew mu normal lañ ne waaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon aay bi la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jàng Mawlana Ibn Abbas mu ne moom la doon jàng ci bu njëkk bi آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب wa yaquuba wal asbaata wa ma wal asbaati wa ma utiya muusa wa isa wa ma utiya annabiyuuna min rabbihim laa nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuun boobu mooy aaya bu njëkk mu ne wa fil aaxira ci beneen saar bi bu mujj bi minhuma ci ñaari laaya ñaari eh, rakka di ñaari rakkaay fajar yi yu sunna yi mu jàng nag eh, bi nga xam ne moo naan billah washhad bi anna muslimin aaya bi tàmbaliwuloon noonu suratu ali imran dane falamma ahassa isa minhumul kufra qaala man ansari ila qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru allahi aamannaa billahi washhad bi annaa muslimuun voilà muy bii mu ne fa lamma ahassa isa gis ndi yëpp di wax ci tawxid a ñaari raaya yi mu jàng yëpp ci tawxid ak tamit bañ a samp ay nit ak lu ñu baax baax ci gën ci mbindeefu yàlla yi mu yonent yàlla ñu saa saa ndax ñooñu jàppe leen yàlla sax loolu gàllu problème la ça ne veut pas waa waa yonent saa salaam la jàppe yàlla kon nag léegi garaawul parce que sa yonent saa salaam mukk mukk yonent ma lay saa salaam ci boppam bi jàngalaay yi ngir mettre ñu en garde en même temps ci doxalinu ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon minal yahuudi wan nasaara ci seen doxalin gu yées gi mu ne fa lamma ahsa isa doon nettali mbiru sayna isa ibn maryam ak xawaari yuuna yéeg ña nga xam ne ñooy ña nga xam ne tamit ñooy ñam doon woo ña xam ne gëmoon nañ ko waaw te bokkuñu sax ci xawaari yuuna lii leeraloon nañ ko suuratul maay eh, ali imran bi gisoon nañ ko ali imran eh, kii nu tudd eh, suuratul maa'ida bi foofu tamit même kii bii la doon wax mu ngi ci archive yi leeraloon nañ ko lool moo tax taxul ñu ci taxaw exactement fa lamma ahsa isa minhumul kufr bi nga xam ne yoneen euh, Seydina Isa yëg na xaw naa détecté ah, ci ñoom loo xamante ne daal man naa indi kéefër qaala man ansaari ilallah ña nga xam ne ñoom la doon woo waaw muy mbooloo mu bari ñoo xam ne du xawaari yu ne yi kese waaw mu ne leen man yi ilallah ña nga xam ne ñoo ne woon gëm nañ ana kan mooy ànd ak man dimbali ma kan moo may dimbali ñu jëm ci yàlla qaala al xawaari yu na ña nga xam ne ñoo weex tàll ci dimbali ko ci topp ko ci gëm ko te gëm yàlla wéetal ko bi ne nahnu ñun ansaarullah ñun ñooy ndimbalal yàlla ñooy woy ndimbalal yàlla amanna billahi gëm nañ yàlla washhad te yow mii seedeel yow mii di yonent bi mu booleeg ñun alayka salaatu wasalaam bi annaa kene ñun ñi muslimuuna wommatu nañu ngir yàlla wommatu nañ ngir say ndigal ak li nga bëgg ñu def ñaari laay yi la doon ah, jàng waaw ci aay bu njëkk bi wax nañ la ko ali baqara bi ali imran mu ne wa fii riwaaya am na nag ci beneen noo xam ne ñu solowee xadiis bi wa fil aaxira dafa wax ci ñaar ñaareelu ràkk bi mujj bi au lieu fa lamma ahsa isa minhum al-kufra qaala man ansaari ila allahi qaala al-hawaariyuuna nahnu ansaaru allah amanna billahi wa shahid bi anna muslimun am beneen bu ne beneen la leen doon jàng waaw ba léegi ci suuratu Ali Imran bi Allah Allah mooy lan beneen boobu dane ñaareelu la aay bi la doon jàng wa fil aaxirati allati fi Ali Imran ta'aalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum loolu mooy aaya ba nga xam ne mooy aaya 64 ba suñu borom bi wax ba léegi waa ahlul kitaab yonent saa sal lun la doon waaw akbar suñu borom wax ba a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum sawaa'in in baynana wa baynakum allaa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaaban wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaaban min duuni llah فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون voilà muy bii nii mu ne qul yaa ahlal kitaabi mu ne ko waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ahlal kitaabi yéen ñi nga xam ne yéen lañ joxoon li nga xam ne mooy téere minal yahuudi wan nasaara ci yahuudi ak juif yi taalaw dikk leen ilaa kalimatin ci benn kàddu sawaa'in baynanaa wa ko boo xam ne ñun ñépp ci yem waaw kàddu googu moom ñun ñépp ci yem amul na yow da ngeen a ñëw comme que yéen nag nga xam ne moom ngay jëmbal di ko doxal di ko dundee ñépp ci yem. il a pas discrimination pour aller euh, euh, euh, vers Allah amul non. ku la ko gëmloo bañal sawaa'un baynanaa wa baynakum ñun ñoo ci yem suñu diggante moo yem suñu diggante gi loolu nag kàddu mooy lan mooy kalimatu tawhid allah allah na'budu illa allah ah du ñu jaamu ku yàlla du ñu wéetal ku yàlla yi nga xam ne yàlla la ñeel du ñu ko jox bindeef ak bindeef moomu nu mu man tollu ak nu mu man ci ñun waaye li jomb yàlla du ñu ko ko askanee lu ko ak képp ku ko man wax dañ lay bàyyeek say wax waaw qul an la na'budu illa allah bokk du ñu jaamu ku dul yàlla duñ ko du ñu wéetal ku dul yàlla wala nushrika bihi shay'an du ñu ko bokkaale jaamu gi ñu koy jaamu gëm gi ñu koy jaamu gi ñu koy gëm duñ ko bokkaale shay'an Abdullah shay'an dara wala yattaxidata du jàppe ba'duna lenn ci ñun ba'dan ñeneen ñi wala kenn ci ñun di jàppe wala ñenn ci ñun di jàppe kenn ci ñun wala ñenn ci ñun arbaaban jàppe leen ay ay ay yàlla te yi par exemple duñ jàppe sëriñ si ay yàlla saxaaba yi duñ jàppe yonent ba ab yàlla mukk non alayhi <laughs> min dunillah wali yàlla déedéet duñu ko def fa in tawallaw lii mooy lii woo ci lii lii mooy dialogue entre euh, islamo-chrétien ku fi ëpp bu amee lii la yeneen saa salaam waa yow euh, chrétien Najran yi la ko doon wax waaw am ñu ne mooy gaa yi Éthiopie waaye imaam Ibn Ishaq da ah wallaahu nag a'lam ah, moo gën a yàlla gën a xam ñaar ñooñu ñan lañ est chrétien yi jógewoon Éthiopie lañ wala ñu jógewoon Najrana waaw. ay chrétien la ko doon wax lii mooy dialogue bi ba ñëwee di dialogue yeneen saa saa lii la ko borom bee ko moo ne dialogue nii lay demee qul yaa ahlal kitaab waaw dangeen a bëgg a dialogue yi yéen ahlal kitaab nous euh, euh, euh, nous ne fermons pas nos portes pour le dialogue mais ñun dañoo am allahu mawlaana wala mawla lakum allahu mawlaana yàlla mooy suñu kilifa kon nag moom la ñuy déglu moo ñuy wax dialogue bi ni muy demee te nag wax nañu ko ca aayatu al suratu al imran aaya 64 qul ya ahlal kitab ta'aalaw waaw ñu leen on va dialoguer waaw nous ne fuyons pas le débat ni le dialogue mais pas un dialogue n'importe comment yoo xamante ne nii dañuy ragalante gannaaw rek gars yi dañ fay jóge ku nekk jàpp ne li nga nekk baax na ba léegi waaw ñu ne voilà on a signé à la euh, même kii bi colloque bi wala dialogue bi à la fin l'imam l'imam des imams wala des zoulé le le président des oulémas euh, du Sénégal wala du Mali wala du du de de de de Beyrouth ñoo on signé de <laughs> l'imam a signé <laughs> léegi euh, ca wet ga y'a le prêtre wala l'archevêque Euh, di nangam moom itam signé na ñu wane vraiment ça montre que voilà ce pays là c'est un pays nangam ak nangam gars yi applaudir raj raj raj raj raj raj raj def ko ci journaux yi quelle belle entente caaxaan la non c'est du caaxaan faw xaw caaxaan ku nekk jóge fa ku nekk jàpp ne li mu nekk mu ngi baax ba léegi waaw lii li ay caaxaan la <laughs> waaye borom bi moo ñu wax nuy daloog jame taalaw ñëw leen yaa ahlal kitaab acca bienvenue waaye nag dialogue bi ci lenn la ilaa kalimatin waaw manu ngeen a continuer ci wax naan Isa doomu yàlla la wal iyaazu billah ak yu mel noonu ba pare bëgg nag ñu après euh, ñu continuer déedéet nañu woote loo xam ne dénominateur commun la ci ñun ñëpp mooy kalimatin boo xam ne ñun ñëpp ci yem mooy jaamu yàlla ci duñu ko wéetal waaw te kenn ci ñun jàppe ñeneen ñi ay yàlla parce que ñoom ni ñu def mooy dañoo jàppe kenn ci mbindeefu yàlla yi muy Seydina Isa yàlla waaw <laughs> waaw wa qalat al yahud wa qalat an nasara al masih ibn Allah kon kay loolu mooy du lan waaw waaye naka noonu yahud yi c'est comme ça wal billah c'est ça dialogue bi léegi nag lii mooy point dialogue bi si vous voulez vous venez on va dialoguer sinon fa in tawallaw bu ñu dëgmoo yoon ak wane gannaaw ne bëgguñu faqulu wax leen ne ishhadu yéen ñooñu nanguwul yéen waa ahlul kitaab seede leen ne kanta ñun bi am ñun ñii di jullit ñi muslimuuna dañoo wommatul yàlla képp wommatul ñu benn mbindeef di ko jaamu xamul yàlla lañu wommatul dañoo boole mbindeef yi ngeen ci mbindeef yi nag ñoom ñu ñuy jottali message suñu borom waaye duñu leen duñu duñu jaawale entre le messager ki ñu yónni ak ka ko yónni mukk duñ ko jaawale ba di jàppe benn du ñu benn yàlla laysa al xaaliq kal maxluuq ak maxluuq koog noonu man di toll ki bind ak ki ñu bind yamuno loolu ñun duñu jaawale pédal yooyu kon gis nga laay yii la yeneen tubaab saa saa doon jàng ci riwaaya mawlaana ibn Abbaas bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne rawaahu solo na ko muslimun bi al imaamu muslim ah, Abul Husayn rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad moom jiitu woon na solo ko na ko noon mbokk taalibeem dal imaam abu daawuda ak al imaam an-nasaa'i rahmatullahi ala al jamii al imaamu muslim mu ngi ko di kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat baabu istihbaabi rak'atay sunnatil fajr mu ne wa haddathanaa qutaybatu ibnu sa'iid mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Qutayba ibn Sa'id de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawlaahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-Fazari mu ne ki ñu nettali mooy al-Fazari imam Muslim ne yaani Marwan ibn Muawiya <coughs> mooy mooy surtout kii bi la Uyayna bi moo nekk ni mooy Marwan <laughs> mu ne kon nettali nañu moom Qutayba al-Fazari imaam Muslim ne al-Fazari moom nag Marwan la tuddoon Marwan ibn Muawiya di Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna Uyayna ngoog saxaaba bi ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari nekkoon sangu waa Banu Fazara radiyallahu ta'ala an ali Uyayna radiyallahu ta'ala anhum an Usmaan kon al-Fazaari bi Marwaan ibn Mu'aawiya mu jëlee ko moom nag al-Fazaari moom mu ngi génn àddina la 193 rahmatullahi alayhi an Usmaan ibn Hakiim al-Ansaari mu jëlee ko fu naan Usmaan ibn Hakiim di ibn Abbaad ibn Hunayf al-Ansaari al-Awsi rahimahullah Abu Sahl al-Madani al-Kuufi voilà ah léegi moom mii nag mu ngi génn àddina la cent quarante rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Sa'id ibn Yasar mu ne ki ma xabaare man dong mooy Sa'id ibn Yasar di Abul Hubaab al-Madani mawla Maymuna zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam am ñu ne noono mawla Shuqraan la Shuqraan <laughs> waaw Shuqraan <laughs> nekkoon mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñii ne noono mawla al-Hasan ibn Ali la Sayyidina al-Hasan men xalifa bi woon ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' nekk rayhanatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na non mawla Bani Najjar la <laughs> voilà <laughs> léegi mu ngi noonu moom mii nag mu ngi génn àddina la cent euh, dix-sept gane àddina deux euh, trente-sept waaw mooy jamono xilaafa Seydina Ali ibn Abi Talib ci la euh, gane àddina génn àddina la cent dix-sept rahmatullahi alayhi moom Sa'id ibn Yasar anna ibn Abbas kene doomu abbas ji di abdallah hmm? di abdallah ibn abbas eh, eh, eh, mi nga xam ne kenn dootu ko présenté di ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abdi manaf abul abbas almadani nekkoon cousin wu yonent bi alayhi salatu wassalam albahru alhabru nga ne mooy fóoréwu mooy géej moom nga xamante ne nii mm, mu ngi àddina ca cheikh bu Abu Talib bañ leen yeneen sallallahu alayhi wasallam fële ca Makka moom boobu foofee ca la gane àddina moom Seydina wa Mawlana Ibn Abbas génn àddina la 68 ay ay wuute nag yu ci am am na ñu ne 67 ñu ne 69 mais 68 bi mooy li gën siiw bokk ci al-mukthiriin ñu ëpp ñi. ñi nga xamante ne ñoo ëpp lu ñu solo bokk ci abadilatul arba'a yi muy tuddoon nañ ko Abdallah ibn Abbas mi ibnu Umar Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Amr ibn al-As ak Abdallah ibn Zubayr nekkoon seen bonkalu jamono seen imaamu jamono radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne axbarahu moom moo xabaare Sa'id ibn Yasar anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fi al-ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilayna al aya allati fi lbaqara wa fi l axira minhuma amanna billahi wa shahid bi anna muslimun voilà nii la ko imam Muslim indi léegi li mu wax wa fi riwayatin wa fil aaxirati allati fi aali imraan ta'aalaw léegi loolu dañuy gis al imaamu muslim moom la rangale dafa teg bii teg ci hadis bii nga xam ne mooy bi mu ne imaamu Nawawi wax ci Riyaad wa fii riwaayatin wa fil aaxirati allati fi aali imraan al imaamu muslim ba léegi mu ne wa haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba abu ah, al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl moom mu ngi génn àddina la 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Khalid al-Ahmar mu ne ki ñu xabaar mooy Abu Khalid al-Ahmar tuddoon Sulayman ibn Hayyan al-Azdi al-Ja'fari al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina la 190 rahmatullahi alayhi an Usman ibn Hakim gis nañ ko sànq an Sa'id ibn Yasar an Sa'id ibn Yasar gis nañ ko sànq an ibn Abbasir radiyallahu anil jami' gis nañ ko sànq an qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi rak'atay al-fajr qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wallati fi ali imran ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum voilà mu ngi nii mu ne kon affaire baa ngi nii lii la ko euh, imaam ande léegi nag ñu jàll beneen xadiis bi muy <coughs> bi nga xam ne mooy mille cent huit <laughs> mu mooy mooy ñoom ñëpp lañ jàngandoo woon yaa <laughs> yooyu nag boo demee sa imaam muslim imam muslim yu sayna abu hurayra yooyu ak uh, ibnu mooy abu hurayra bi moom la njëkki que say que hadith sayna uh, uh, ki nga xam ne mooy ibn abbas bi léegi kon xooxu na ne waan abi hurayrata mille cent huit mu nag mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi hmm? kon ñu jël hadith mille cent huit